turum moo doon adiy ibn abi zaghba ibn subayin ibn thalaba ibn rabi'ata ibn zuhrata ibn budhaylin ibn budhaylin ibn sa'd ibn adiy ibn kaahil ibn nasr ibn malik ibn ghatafaan ibn qays ibn juhaynata al-juhani moom noonu la tuddoon muy Adi di doomi Abi Zarba am nañu ne turu Abi Zarba moo doon Sinan Abu boobu di Sinan ibn Subay' nekkoon doomu ki nga xamante ne moom lañuy wax Subay' Subay' moomu di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Zuhra Zuhra di doomi Budayl Budayl di doomi Sa'd ibn Adiy Sa'd di doomi Adiy Kaahil ibn Nasr muy dem ba ci ibn ba ci Qays di doomi Juhayna mi nga xam ne moom lañuy mooy patriarche bi moom lañu kiiwe waa Juhayna seen tribu bi ñooñu moo tax ñu naan leen Juhayna ci Juhayna moomu al yi bokkoon ci kojug Juhayna moom nekkoon xaliifu bani najjaar nekkoon allié wu waa bani najjaar ci waa lansaar euh, moom mii di Adiy ibn Abi Zarba kon moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Badrin biñ newee ci yoon wi di dem Badar moom la yónni woon ak bas-bas mbokkam mi mas bas-bas ibn Amr al-Juhani ngir ñu dem fan la leen yónni imaam ibn Isxaaq ne ila badrin yataxassasaani lahu al-axbaara an abi Sufyaan ibn Harb an abi Sufyaan ibn Harb wa gayrihi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Euh, daal koy yónni moom Adiy ibn Abi Zarba ak Basbas ibn Amr al-Juhaniyan mu ne ilaa badrin badar la leen yónni ci ndoxum badar ci teen yoo yële waxoon nañu badar li muy tekkeek fan la jóge ñii ne la ñii ay ndox la ñii ne daa am ku ko tuddoon ak ainsi de suite ak ñi Euh, que ne imaam al-Waaqidi yim soloo ne jële na ci ay góor yu dëkk foofale yaa juxee na ñu ne déedéet tur simple la rek mais kenn dëkku fi woon tudd Badar yooyu li foofu nag leneen leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon ngir ñu jiite armée bi armée bi mu génne boo xam ne à vrai dire armée la ci wàllu euh, euh, équipement matériel ndax bi ñuy dem xeex taxu leen woon a jóg dañoo demoon ngir kar am njëgg mais booy karum njëgg di nga yóbbu quelque arme nag ndax euh, boroom caravane yi dofuñu dinañu yóbbaale minimum ñoo xam ne ñooy défendre seen matériel yooyu seen marchandise kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni Basbas ak Adi ibn Abi Zaghba ila Badrin ci Badr ci Badar lan lañ fay def mu ne yataxassasaani lahul axbaar ngir ñu saytul ko seetal ko saytul ko daal di koy jéexal xoolal ko al axbaara xabaar yi utal ko fa axbaar defal ko fa li ñu naan euh, wàcc ci terrain bi xoolal ko utal ko information ci kan an abi Sufyaan ibn Harb ci Abu Sufyaan ibn Harb mi nga xam ne moom moo jóge Shaam yor caravane waa Quraysh wa ghayrihi waaye ak pas moom rek mais ak ñeneen ñépp ñu composé wu caravane Abu Sufyan waaye tamit comme dafa génn ngir kar ñooñu mooy ne ñàkkul mën naa am am ci arab yi ñu yëg ne génn ñu ne nañ ko embuscade léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam al axdu bil asbaab doon loon deñ huwa sayyidul mutawakkiliin moo doon sangu ñi nga xam ne ñoo lu ci yàlla waaye xam ne ne inna lillahi sunanan moom moo ko jàngale kene buur yàlla nag dafa am ay doxalin yoo xam ne ci kaw suuf moom la fi teg te nag ku ñëw ci yooyu ngay jaar te jaar ci loolu mooy wan sa xam yàlla dëgg dëgg dëgg ndax xam nga ne nii la ko bëggee nii la koy doxale duma ci altérer dara damay jaar fi nga xam ne ndax abd nga koo man di doon noo kawe kawe moo tax mu ne subhaanalladi asra bi abdihi layla subhaanahu subhaanahu subhaana mu ne subhaana gàcc ngaalaama moom alladi moom mi nga xam ne asraa moo tukkeel bi abdihi ci benn partie ci guddi bi abdihi ci jaamam bi laylan min al masjidil haram bi abdihi wa annahu lamma qaama abdullah ba nga xam ne qaama ci la taxaw abdullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax du dul jël précaution yi war mu yónne kon bas ba ibn amr ak adi ibn abi zarba ngir ñu dem saytu ji li nga xam ne moom la fa abu sufiyaan ibn harb ak keneen koo xamante ne ni e, mën naa faa nekk ngir ñu xool seeni information pour ëndeel ko léegi nag bi ñu àggee foofu ñoom ñii di adi ibn abi zaghba ak ki nga xamante ne nii mooy basbas ibn amr imaam ibn isxaaq mu ne ñoom ñaar qad madaya xatta nazala badran fa anaaxaa ilaa tallin qariibin min almaa thumma axadaa shannan lahumaa yastaqiyaani fii mu ne bi nga xamante ne kon ci la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñoom ñaar ñu daldi dox ba ni nga xamante ne ni war seeni gëléem daldi ñëw ba ni ñu jege ba agsi Badr badrin ci bërëb boobu ñu daldi wàcc te wa kaana badran mawsiman Badar tamit bul fàtte ne dafa newoon foo xamante ne nii mawsim la woon dafa bokkoon ci foiru arab yu siiw yi da nga xam dañ fa doon daje léeg-léeg di fa commerce période ci at mi di fa daje di commerce ñoom al arab ñoom bi ñu agsee foofu ñu daal di fa anaaxa ila tëllin qaribin min ma ñu daal di yësal seen giléem ci benn tund woo xam ne bu jege la fi ndox mi nekk ci teenu badar yooyu summa axada shannan lahuma yastaqiyaan ginnaaw gi ñu daal di jël benn baak benn baak buñ yoroon yastaqiyaani ngir ut ndox di ut ndox foofu ci teenu badar boobu nee na nag bi ñu agsee di def lool mu ne wa Majdi ibn Amr al-Juhani ala al-ma mu ne fekk ci ndox mi foofu badar ci teen yi foofu ka fa newoon moo doon Majdi ibn Amr al-Juhani moom li ñu ko gis bari na ah, muy Majdi ibn Amr al-Juhani moom moo ne woon ca ndox ma foofoo fole ca Badar bi mu fa newee mooy ñoom fa lañ ko fekk dañu ñëw fekk fa Majdi ibn Amr te dafa bokkoon ali amoon na mu mujjoon nañu jël defoon alliance ak yonent bi aleyhi salaatu ah, bokkoon ci waa na mu newoon seen kilifa te ñoom ñaar ñii ci waa Juhayna lañ bokk kon dañ naan i mooy même tribu bi xam nga quoi yooyu côté affaire tribu dafa am solo mooy boo ñëwee fenn imaginer yow nga dëkk Tchenkosil Tchen Tchenkosil ko fële ca Casamance wala man ma dib séeréer boo xam ne séeréeru Morola la bon ma ñëw fenn nii agsi fekk ñun séeréeru mboramaa yi suñu kilifa laa fa fekk foofu mu nekk fa est dinaa am lu may tiit lu may tiit ah kilifaay séeréeru mboramaa yi nag moom laa fekk moom lañ fekk fële mooy ne yow da mel ni ku nekk chez toi ñoom it ñu ñëw fekk fa seen kilifa googu di euh, Majdi ibn Amr al-Juhani ñoom ñépp ñu bokk di doomi Juhayna ñoom Basbas ak Ali ibn Abi Zarba radiyallahu ta'ala anil jami' léegi mu ne fa sami'a Adiyun wa Basbasun jaariyatayni min jawaaril haadir wa humaa tatalaazamaani alal maa mu ne ci la ba ñu neewee foofu toog yësal seen gëléem root ba pare toog fa lañu déggee wala boog jamono ji ñuy root lañu dégg bas-bas ak adi radiyallahu anhuma ci lañ dégg min jawaaril xaadiri ñu dégg ci ñi nga xamante ne ñooy euh, jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu nekk foofu ci ndox mi dëkk soriwuñ foofu nekk foofu ñu dégg leen wahuma tatalazaman ala al ma ñoom ñaar muy euh, ndaw si euh, ñaari euh, jigéen ñooñu noonu ñoom ñu ngi euh, jokkalante ay kàddu seen diggante alal ma ci ndox mi fekk ñoom ñoom ñuy root nekk foofu mais ci dañ doon waxtaane ci ab det ab det boo xamante nii moom lañu la kenn ku yoraloon ki ci des euh, mu ne wal malzumatu taqumu li saaxibatiha li ta'ti al-'ayru ghadan aw ba'da ghad fa a'malu lahum fa a'malu lahum thumma aqdik alladhi lak ki nga xam ne moom moo yoreel keneen ki euh, kenn ki dafa yoreel ki ci des bor euh, kenn ki moo yoreel keneen ki bor léegi nag bi ñuy waxtaan nag ci loolu lañ doon wax nekk foofu noonu ci côté ci ndox mi noonu Badar di wax fekk bas basaka at yi ñu ngi toog ci wet gi di leen déglu kenn ki ki ñu yoreel ki ki nga xam ne moom moo yoreel ki ci des benn femme bi yoreel keneen ki di wax ki ko ki mu yoreel naan ko innama ta'ti al-'ayr naan ko njëggum Quraysh mi njëgg mi njëgg mi suba lay ñëw aw baadaadu wala wala ginnaaw suba buñ ñëwee rek fa amalu lahum buñ ñëwee dinaa leen liggéeyal mooy rootal leen defal leen liñ bëgg bu ko defee ñoom ñu fay ma buñ ma fayee rek summa aqdika alladhi lak bu ma leen liggéeyalee ñu fay ma naa la fay li nga xamante ni moom laa la yore Ah. qaala Majdi Majdi ibn Amr mi nga xam ne moom moo newoon foofu te tamit wax nañ la ne Badar waa Juhayna ñoo ko moom moo tax kilifaay Juhayna yi yi al-Waaqidi rahmatullah alayhi doon wax ne ñoom dégg naa ci waa kilifaay Juhayna yu bari yu ne Badar daal yii nii yépp ñu ci wax du noonu que daa daa daa daamoon amoon ku fa tuddoon Badar moo tax ñu tudde ko foofa ak ay yiiwa woon ak yooyu yëpp taxul ndox meeg yooyu yëpp wala ndox mi boo ci boo ci boo ci sëggee ci teel bi dangay ngay pleine lune da ngay gis weer week yooyu yëpp taxul ab tur la rek comme tur yëpp moo tax ñoom waa Juhayna ñoom moom fii te Majdi mi moo doon kilifaay waa Juhayna moom mu newoon foofu bi ndaw si waxee lool kenn ki wax keneen ci loolu ne ko bu njëgg mi suba lay ñëw wala ginnaaw suba ma liggéeyal leen après ñu fay ma ma daal di lay fay sa bor bi ma la yore maj lii ne ndaw si sadaqti wax nga dëgg sa xallasa baynahuma mu daal di leen euh, fexe ba comme que dañ doon jàppante ci ay kàddu loolu mooy tatalaa mazani tatalaa zamani mooy comme si loolu ek xam nga mooy ñu takkoo comme si dañ doon nekkoon ci benn confrontation verbal genre lu ñuy tuddee xuloo ay fay ma sama bor be kii woo ma léegi nag kenn ki mujj gi na ko gis nga euh, njëgg mi suba lay ñëw wala ginnaaw suba ma liggéey leen fay la sa bor maj diine ko wax nga dëgg après mu fexe ba ñu ba tempérer ba mbir yi léegi nag ñoom ñaar ñu arrêté seen coow lañ newe woon aa ah. wa sami'a dhalika adiyun wa basbas léegi nag waa adi ibn abi zaghba ak basbas ibn amr al-juhani yaani ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni lan lañ doonu information ci abu sufyan dégg nañu ndaw sii ne benn femme bi ne eh, njëgg mi suba wala ginnaaw suba lay ñëw ba pare suñu kilifaay juhayna ne ko wax nga dëgg après ñoom nag ñu feer semblant comme si loolu taxuleen a jóg ndax tamit booy dox espionnage faut pas euh, que tu te euh, fasses déceler gars yi daal lay kii mooy da ngay da ngay nekk koo xam ne da ngay fondre ci maasu fi nga nekk foo ñëw da ngay mel ni kàkkatar rek foo ñëw da ngay fexe mel ni ñoom ñii laa bëgg espionner damay ñëw fekk ba ñëwee non loolu ñépp xam nañ ko quoi ab espion bu ñëwee fenn fii moom fecc rek lañuy def day fexe wan leen ne moo leen dàq fecc ba gaa yi jàpp ne hoo oh, kii moom duñu soupçonné ne kii ab intrus la dafay dugg ngir am lu muy yóbbu bu ñëwee foo xam ne ay julli lañuy def mu wan leen ne maa leen dàq julli ba gaa kii ko ndekete léegi nag mu ko ba gaa da il faut nga am confiance ci ñoom ñii en plus ñoom ci waa Juhayna lañ bokk mooy ne ci waa ñi moom foofu noonu amaana faam yii nii foofu lañ dëkk ci waa Juhayna alxaadir kon kay ñoom du ñu am dara lu ñu sob sona léegi euh, bi mu demee noonu euh, ñoom ñu dégg ko Adiy ak Basbas fa jalasa ala ba'irayhima ñu daal di yéeg nag ci seen géléem seen ñaari géléem biñ déggee lool am nañ information bu leer thumma ntalaqaa xatta ataya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu daal nag continuer ba ni nga xamante ne nii lañuy agsee fi nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa axbaraahu bima sami'a ah ñu daal di koy wax nag li nga xam ne moom lañ dégg ne ko ñun daal dem nañu ba Badar dem nañ Badrin fekk nañ fa ay ñaari soxna yoo xam ne fekk nañ leen ñuy xuloo seen biir ba ci seen biiri wax kenn ki nee na ko suba la wala ginnaaw suba la njëgg mi agsi te fekk nañ fa Majdi ibn Amr te yonent bi alayhi salaatu wa xam na ko keroog ba mu jëkkee génn doon kii ayir Quraysh ñoom la dajeel après ñu daal di def mu am alliance ak ñoom euh, moo taxit moom moo doxoon diggante Seydina Hamza ak Abu Jahlin ba ñu dajee ba xeex naroonaa léegi moom dégg naa mu ne ndaw si bi mu waxee loolu nee na wax nga dëgg ñu rendre ko compte ci liñ demoon dégg kon ci na ko noonu la fekkee Badar moom moom Seydina Adi ibn Abi Zaghba radiyallahu anhu wa arda dañ koy boole nag ci waa Ansaar ndax dafa bokkoon ci wax nañ la allié la woon ci ñoom ci waa Bani Najjaar euh, te bokkoon ci waa Juhayna Euh, moom seydina ali ibn abi zaba radiyallahu taala anhu dafa génn mu ngi génn àddina ndax li am ci tarjumaam bariwul mu ngi génn àddina nag ginnaaw dund na ba yonent bi alayhi salaatu wa génn àddina fekk na xilaafa seydina abu bakr ibn sid abu bakr as-siddiq mu ngi génn àddina ci xilaafa seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaah foofu la génn àddina moom seydina adi ibn abi zaghba radiyallahu anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu